al-imaamu al-haafizu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu dugg beneen chapitre di chapitre bu bees muy chapitre deux cent cinquante-huit mu ne baabu nahyi an naqli al-hadiisi wa kalaami an-naasi ilaa wulaati al-umuuri idaa lam tad'u a ilayhi xaajatun ka xawfi mafsadatin wa nahwiha léegi al imam ginnaaw bi mu jeexalee kon ci xadis bii ñu génn nii <clears throat> mooy xadis deux euh, mille cinq cent trente huit bi buntu deux cent cinquante sept di doon wax xaraamalu namima mu ne wa hiya naqlu kalaamin al kalaam bayna an-naas ala wajhi ala jihati al mooy toxal li nga xamante ne mooy kàdduy nit ñi waaye jublu ci lan mooy yàq seen diggante léegi nag mu lay wax ne gis nga affaire boobu comme ni amoon ci jëw waxoon nañ la ko kene jëw daa nekk loo xamante ne nii dafa xaram waaye mu indi foo xamante ne kaa yoo xamante ne nii maa yu baaxu min al ghiba waaw yaa ngi fàttale ko moom itam nii la ko terawoon baabu tahrimi sama al ghiba wa amri man sami'ata ma loolu waxoon na la tahrimul ghiba après nag mu defal la baabu maa yubaahu min al-ghiba fii nag mu lay indil loo xam ne chapitre deux cent cinquante huit mu bëgg laa wax nag am na foo xamante ne toxal fa ay wax loolu day nekk loo xamante ne lu dagan la bal léeg-léeg day ràññeeku waaw léeg-léeg day ràññeeku day nekk loo xam ne sax mooy farat mooy li gën a lëg loo xam ne nit ki amul droit def la comme rek li ñu ci riba gi donc alhamdulilah ñoo xamante ni seenug yàq prononcé wu na te pare nañ ngir passer à te bés buñ leen bàyyee ñu ngi waxtaani mbir moo xam ne boo demul wax ko bu boobaa sax tuddul a parce que euh, euh, namima parce que namima mooy ala jihatil ifsad ci côté yàq alors que kii yàqul kii day defar voilà kii day defar yàqut voilà mu ne baabu bunt waaw baabu bunt annahi waaw annahi tere annahi tere lan lañ tere an naqli alxadiis mooy toxal mooy liñ génne mooy namiima rek ci di toxal li nga xam ne mooy waxtaanu ay nit waaw jële ko fii yóbbu ko feneen buntu bii day traité tere guñ tere lool waaye wa kalaamin naas ak waxu nit ñi diñ façon générale ilaa wulaatil umuur nekk agent secret yoo xam ne xamoo cadre bi muy ne moom lañ la doon wax nga jël waxu nit ñi hmm? daal di koy jël di ko toxal waaw jox ko autorité yi nga xamante ni ñooy waa mi ak ñi nga xam ne ñoo jiite naa kañ la la ñuy loolu lañ koy tere ida lam tado bu dee ne ilayhi xaaja bu dee ne aajo wootewu ci jar jarul ci jar ko loolu ka xaw fi mafsadatin comme ragal comme liñ doon wax joxewoon nañ ci exemple tamit bi mooy <clears throat> gaa yoo xamante ne ñu ngi bëgg def coup d'état boo xam ne li leen naqari rek mooy seen projet de banditisme yéeg luubal alal yi ñu fi nee woon ak di def lu leen neex te dara leen ci fekk léegi nag ba ñu bees ñi faloo ñu ne hé ñii nii doxuñ ci loolu ba pare waxuñu lool mais dañuy xeex loolu kon nag euh, il faut qu'on réagisse hein léegi comment on va faire ñu ne bon on va l'assassiner quoi yow nga dégg ne gars yi loolu la ñuy kii loolu dafa nekk loo xam ne war dafa war ci yow parce que loolu raw na aajo kese sax waaw raw na aajo kese bu boobaa da ngay dem nga daal di koy yégge ñi nga xam ne ñooy autorités yi ngir ñu gaaw <coughs> taxaw ci li nga xamante ne mooy yàqute gu yées googee nga xam ne ñii ñu ngi koy bëgg a taxawee ci lu ñaaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon loolu la mooy toxal toxal bu dee nag ñoo xam ne lañuy yàq waaw yow nga toxal ko ñoo xamante ne man nañoo régler loolu avant daay gi di di tàkk di di jëm kaw bu boobaa danga koy dem def waaw te lu mel noonu xam nga moo tax riba côté boobu ak namima xam nga xaw nañu jege foofu parce que hadith sayna Zayd ibn Arqam bi li mu defoon ibn euh, Abdallah ibn Ubay alayhi min Allah ma yastahaq ba mu déggee li wax da koo jël yóbbu ko toxal ko yonent bale saa saa mais defu ko alaa jihatil benn wax na ci foo xam ne bu ko déggoon du ko neex riibaa waaye toxal na xam ne sauf que du namiima parce que defu ko alaa sabilil ifsad da koo def ngir lan ngir yeneen bale saa saa mi nga xam ne mooy kilifa gi régler loolu balaa problème a xew waaw balaa problème boo xamante ne nii après nag maîtriser ko nag day nekk loo xamante ne nii lu jafe lay doon di xew kon mu ngi noonu Hmm? waaw waaw kon nag mu ngi noonee kon lii la tudd bunt bi mu wan la ne li ñu génn li muy xaram xaram xaram am na koo xamante ne nii loolu du xaram parce que dadu dul nekk sax yéenee nit la du nekk ala jihatil ifsad du yàq moo ko tax a jóg moo tax il faut yéeneem parce que loolu yéenee koy définir parce que jëf yi denn la kii daa jël lii toxal kii jël toxal mais yow lu tax nga toxal am na ñoo xam ne sax mu dee ne yow de toute façon que mu indi fi trouble loolu sa yoon newu ci sauf ko waa ji nga een rek waaw lii nag dafe nag tombee waral ay gaaf <laughs> sa waay wax loolu mais borom bi xam na waaw waaw moo xam lii nëbbu moo xam alimun bima fi sudur moo xam li nga xam ne moo nekk ci dënn yi voilà mais en tout cas képp koo xam ne lii wa tax nga def kooku moom deful lu xaram bal li mu def sa yu jar waaw te daa nekk loo xam ne selon mbir ma ni muy demee day nekk loo xam ne xatman comme ni ko imaamu Nawawi rahimahullah waxoon gisoon nañ ko tamit wallahu taala alam hmm? euh, léegi kon léegi nag al imam daal di fi indi benn xadiis boo xamante ne moom ke no aayi d'abord waaw <laughs> ah benn aaya boobu ah après mu dool di dugg ci xadis mu ne qaala allahu taala wata wala taawanu ala al ismi wal udwan suratul maida aaya mu ne qaala taala borom bi nga xamante ne de moo kawete yéegul nee na wala taawanu ta bu leen ngallawaay bu leen dimbali wante ala al ismi wal udwan bu leen dimbali ci bàkkaar ak noonu waaw waaw léegi nga ne mais lan mooy lëkkaale bunt bi mooy kere gu ñu tere nit ki di toxal ay wax wala waxtaan nit autorité yi bu dee ne aajo waralu ko comme ñu ragal ak yàqute wala yu mel noonu ah wala gaa yi yoo xamante ne économique wala ay gaale joo xamante ne ni euh, ñu ngi def fexe def benn attentat boo xam ne bu amee gaa yi waxtaane ko ba kii ne waa yow gaar ba la ñuy dem on va faire des ravages foofu comme sa tiital nit ñi ñu xam ne voilà y a de sécurité dans ce pays là waaw nga dégg ko ci saase dañ koo war a wax lu tax léegi mu indi aaya bii ne wala taawanu borom bi da bu leen dimbali wante alal mi ci bàkkaar wal udwaan ak noonoo ban lëkkallam ak suñu bunt bi mooy bunt bi dalay wax ne bu boobaa boo gisee ñoo xam ne ñu ngi defu caay-caay wala di waajalu caay-caay ci réew mi wala ci benn gox mu am autorité yoo xam ne ay kilifa ay njiit yoo xamante ne lool bu ñu ko yëgee man nañ koo faj balaa problème baa jëm kanaw wala muy sax wala ñu fiy jëmbat seen lu bon lii da leen koo war a wax boo ko waxul yaa ngi mel ni kuy dimbali dimbali nga ñooñu ci bakkar boobu ñoo def ak noonoo gi noonoog nit ñi waaw loolu mooy lëkkaale waaw te borom bi sere nañu ah ñuy dimbali wante ci bakkar ak noonoo kon nag boo gisee ñoo xamante ne seen projet loolu wax di ko waxtaane teg seen plan ficelé c'est un plan boo xam ne diabolique waaw satanique waaw ngir waay yow ñii ñii liñ bëgg bu naroon bu bu bu amee loolu da war a dem léegi beneen côté bi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dimbali wante leen ci yiiw ak teet yàlla loolu mooy nag bu boobaa da ko war a waxe boo ko deful rek aaya bii dal na sa kaw wala ta'awanu te bu leen dimbali wante alal ismi ci bàkkaar wal udwaan ak noono mu ne wa fil baabi nekk na ci bunt bi yàlla xadiisu saabiqa fil baabi qabla mu ne nekk na fi xadiis yi nga xam ne ñoo romb euh, ci bunt bi ñu génn voilà mu ne yooyu rek man nga fi indiwaat fii waaw waaw mooy fil baabi qabla di ko jiit waaw waaye Euh, euh, mooy bunt bi euh, amaana bëli lay wax parce que bu ñoom Zayd ibn Arqam beeg yooyu niroo naag bii mais mooy buntu bii rek bi ñu génn bi bi ci jeexal xadiis bi sànq nga xamante ne nii mooy bu dee ne nit ki danga koo def parce que da ngaa mere nit ki waxal ko boole ko autorité yi voilà yow dara nga ñëw li wax dëgg la mais autorité loo xam ne dañoo rëy. da bëgguñ ku leen wax dëgg waa ji nekk di jàngale ñëw cay aay yu leeral mu leeral leen après nga dem ne bon lu tax mu koy wax dem boole ko jaxase ko gaa yi yi jàpp ko loolu wax lu xaram la parce que waa ji li mu def lan la def li mu def daa garaaw garaawul kon nag loolu walla yaazu billaah waaye bu dee koo xam ne day yàq kooku nag euh, te day yàq loolu ku nekk nag duñ la bàyyi ngay ngay définir lan mooy day yàq waaw sinon nit ki mën na toog ngeneer benn affaire jàpp na saa day yàq après dem boole déedéet mooy li nga xamante ne nii euh, sharia ba jàpp xaraamal na ko ñu bëgg ci taxaw loo xamante day indi fitna di yeewee fitna yu mel noonu waaw yooyu lañ la wax ak yu baaxul voilà kon wallahu taala alam léegi moo di fi benn xadiis muy ñëw ci côté xadiis yi ci benn muy mille cinq cent trente-huit wa an ibni Mas'uud radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yuballighunii ahadun min ashaabii an ahadin shay'an fa innii uhibbu an akhruja ilaykum wa ana saliimu sadr rawaahu abu daawud wa tirmidi rahmatullahi alayhim kon al imaamu al xaafidu an-nawawiyu rahimahullahu taala eh, rahmatan waasi'a mu ndil ñu xarit bi nii ah mu ne waan ibni Mas'ud mu jële xadis ki mu jële woon xadis bi mu tëjee buntu bee mu ne waan ibni Mas'udin waaw mu ngi jële ci Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qaala mu ne nee na ah, qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi laa yuballighuni maa ngi leen di ñaan te di leen tere bu ma kenn jottali ahadun kenn min ashaabi ci sama saxaaba yi bu kenn ci sama saxaaba yi ñëw di ma jottalil an ahadin shay'a bu ñëw di ma wax ci kenn ci keneen naan ma kii wax na lii wala def na lii loo xamante ne nii lu baaxul la wala nàngam waaw loo xamante ne day tax ma jàppal ko ko man yonent ma lay saa saam lu dul loo xam ne lu ñu war a faj bien sûr du du du ne bu leen wax dara déedéet waaw bu dee xusuma yu ñu war a indi sama kanam bu leen ma ko wax déedéet lii mooy la nga xamante ne nii. Euh, moom yonent bi saa saam lu jëm ci moom laa ak yooyu waaw lu benn waay wax bu leen ñëw di ma ko nettali dégg ngeen waaw bu leen ñëw di ma ko wekk waalan moo tax mu ne fa inni ndax man uhibbu na maa bëgg man rasulullah sallallahu alayhi wasallam an akhruja ilaykum ma génn ci yéen mooy jóge fii ci dund gi dem alaaxira wa ana fekk bu may dem ar-rafiq al-a'la sama xaal nekk sama xol day set ci ñëpp du ma jàppal kenn dara du ma xool kenn naan kii moo waxoon mbir ëllëg moom lañ ma waxoon ne moo waxoon lii keroog ak nàngam waaw yi nga xam ne du lu jaaduwul loolu lu ma ci yàlla wanul nii bu ma kenn ñëw di ko nettal naan di wow def lii di wow nangam ak nangam waaw nga xam ne gërëm ñëpp am ci ñoom bon impression waaw loolu lu ama am solo la wallahu taala alam mu ne rawahu solo na ko abu dawud al imam abu dawud wa tirmidhi ak abu isa muhammad ibn isa ibn sawrat at tirmidhi laaj bu njëkk bi mooy est moom donc ñoom ñaar ñoo ko solo ñu ne la hadis bi nii xadis euh, la boo xam ne euh, à vrai dire en fait kaddu yi nii kaddu yi nii mu ci yokk loolu parce que xadis bi en daa am lu ko waral waaw dafa am lu ko waral te loolu ko waral même bu dee ne ñoom imaamul yi par exemple indiwuñ kàddu yi mais nettali bii la woon waaw waaw nettali bii la moom la woon dinañu ko wax hmm? euh. sauf ko bu dee kàddu yi nga xam ne moom la wax ñoom ñaar ñoo ko indi al imaam Abu Dawud ak al imaam eh, at-Tirmidhi al imaam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala mu ngi ko def abwaabu awwalu kitaab al adab baabun fi raf'i al hadiis min al majlis foofu la ko ne mu ne haddathana Muhammad ibn Yahya ibn Faris moom al imaam Sulaymaan ibn Ash'ath as-Sijistani rahimahullah di al imam Abu Dawud mu ne nettali nañu sunu sëriñ di Muhammad ibn Yahya ibn Faris muy Muhammad ibn Yahya ibn Abdillah ibn Khalid ibn Faris ibn Zuhayb az-Zuhali mawla Abu Abdillah an-Naysaburi di al imam mooy mooy mooy ah, mooy mooy Muhammad ibn Yahya <laughs> Musaymi az-Zuhali an-Naysaburi rahimahullah sëriñ la woon tamit ci imaamul Bukhari ak imam Muslim waaw moom nii moo ki imaamul Bukhari <laughs> seen looloo taxoon la <laughs> taxoon seen diggante ba imam Muslim meroon delloo ko moom mi ay lépp lu mu jële woon ci moom gane euh, àddina cent soixante douze génn àddina deux cent cinquante huit rahmatullahi alayhi hmm? qala mu ne hadathana lu bari nag waroom dañ naan Muhammad ibn Yahya kefe imamul Bukhari wala Muhammad ah, az moo nekk ni qala mu ne hadathana al-Firyabi mu nekk nettal mooy al-Firyaabi di Muhammad ibn Yusuf ibn Waaqid ibn Usmaan ad-Dabbi mawlaahum Abu Abdillah al-Firyaabi rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'a gane àddina cent vingt génn àddina deux cent douze rahmatullahi alayhi an Israa'iila moo ko jëlee Israa'iil ñu ngi doon wax maamam ci hadiis bi ñu génn muy Abu Ishaaq muy Israa'iil ibn Yunus ibn Abi Ishaaq Amr ibn Abdillah as-Sabi'i al-Hamdaani Abu Yusuf al-Kuufiyu gane àddina cent l'an la génn àddina am na wuute rahmatullahi alayhi an al-Walid moo ko jëlee al-Walid al-Walid ibn Hisham ñi ne ibn Abi Hisham la al-Kuufiyu al-Hamadan mawla Hamadan rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina gisuma ba moom nag mastuur la mooy dafa nëbb ay mbiram la borom Taqrib at-Tahdhib wa al yi moom mooy imaam bi nga xam ne kenn ñamaw ko di ko laaj <laughs> waaw laal la tere ngay laaj. az-Zuhli male tamit nga xam ne sëriñ la woon ci ñoom imaamul Buxaari rahmatullahi ala al-jamii an al-Walid kon Israa'il moom kenn du laaj ay waxam qaala Abu Daawud al-imaam Abu Daawud ne wa nasabahu lana Zuhayr ibn Harb hmm? mu ne Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad mel mu nga xam ne imaam Muslim daa bëri bëri bëri jële ci moom Abu Xaysama an-Nasaa'i ah, al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala gane àddina 160 génnaa ne 232 mu ne moom daal nañu koy askanal an Husayn ibn ibn Muhammad an Israil mooy càllale bii la lay wax ne utal nañu ci càllalal nañu ko moom Zuhayr ibn Harb an Husayn beneen càllale mu jël Husayn ibn Muhammad al-Husayn ibn Muhammad ibn Ayyub as-Sa'di Abu Ali al-Basri rahimahullahu taala génn àddina deux cent quarante sept moom saduq la eh, kanta Zuhayr ibn Harb moom kenn du laaj ay mbiram moom waaw <laughs> ah, moom imam Muslim moom la solo plus de mille hadith kooku jarul mi wax kon moo ah, Husayn ibn Muhammad ne Israil gis nañ ko sa fii hada al hadith ci hadith bi mooy même càll bi qaala al Walid foo na qaala al Walid ibn Abi Hisham gis nga waxoon nañ la fee ne al-Walid am nañu al-Walid ibn Hisham ñi ne no al-Walid ibn Abi Hisham voilà an euh, moom loo gis nañ ko sax an Zayd ibn Zaida an Zayd ibn Zaida mu jëlee ci Zayd ibn Zaida ñi ne ibn Zaida moom maqbul la kañ la gën a àdduna kañ la gën a génnaat ne dajuma ko an Abdullah ibn Mas'ud moo ko jëlee ci Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib euh, Abu Abdirrahman al-Hudhali al-Kufi yu génn àddina la 32 rahmatullahi alayhi ci xilaafa sayyidina Usman radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yuballighuni ahadun min ashaabi an ahadin shay'an fa inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salimu as-sadr voilà bon Allahu akbar bon hmm? waaw léegi kon gis nañ lii noonu la ñëwee léegi ngaan daal imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a da ci indi eh, ñaari hmm, càllale mu ne abwaabul manaaqibi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun fi fadli azwaaji nnabi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> Eh? Eh? xoolal mu ne haddathana Muhammad ibn Yahya moom la mu al-Hudhali mais imam <laughs> imam eh, Abu Dawud Muhammad ibn Yahya az-Zuhali az-Zuhali ma al-Hudhali az-Zuhali voilà muy Muhammad ibn Yahya az-Zuhali gis ko sànq imaamu waa Naysaabu rahmatullahi alayhi qaala haddathana Muhammad ibn Yusuf gis nañ ko sànq mooy même tallale bi rek an Israa'il gis nañ ko sànq an Walid gis nañ ko sànq Zayd ibn Zayd gis nañ ko sànq an Ibn Mas'ud radiyallahu anil jamii' gis nañ ko sànq qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yuballighunii ahadun an ahadin min ashaabii shay'an fa innii uhibbu an akhruja ilayhim wa ana saliimu sadri ilayhim waaw damaa bëgg may génn ci ñoom mooy sama saxaaba yi ma nekk koo xam ne may mucc sama xol du jàppal kenn dara dara dara dara mu ne qaala Abdullah Abdullah ibn Mas'ud mu ne fa utiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi maalin fa qassama mu ñu dikkal yore dañu alal oo oh, ay oor la woon mooy ganaa'imu Hunayn la fa qassamahu mu daal di koy séddale fantahaytu ila rajulin ila rajulayni jalisayni wa huma yaqulan wallahi ma arada muhammadun bi qismatihi allati qasamaha wajha allah wala daar al axira nee na ma dem waay ma gis ñaari gaa yu toog te maa ngi leen fekk ñu ngi naan wallahi ñu ngi waat ci yàlla ma arada namul bëggul muhammadun muhammad sallallahu alayhi wasallam bi qismatihi ci ci ci séddaleem allati bi nga xam ne xasamaha sédd na ko tey séddale na ko tey moom wajalla loolu lii moom bëggu ci lii moom euh, yàlla taxul moom séddale ko waliyasu billah <laughs> subhaanallah wala daaral axira defu ko tamit boo waay bàyyiwul xel sax ci ne yawmal qiyaam am na ëllëg dina dina xoolaat lii quoi waliyasu billah nee na fatasabattu ma fatasabattu hiina sami'tuhuma ma ma leerluwaat li ma dégg est ce que damay gént man Ibn Mas'ud quoi bu leen nit laa ñuy wax lii ci xaqu yeneen saa bi ma ko leerloo ba nit ñi loolu lañ wax fa axbartuhu wa axbartuhu fa ahmarra wajhu ma ñëw wax ko ko yonent waaye saa saam xar kanamam gi xonk coono bu ma soona mer noonu la doon mel. mu ne daani anka waaw mu ne bàyyi bàyyi ma ba garaawul mooy lii nii baal noonu. faqad uudiya Muusaa bi akthara min haadaa fa sabar euh, lor nañu Seydina Muusaa ci ay kàddu waaw waaw mu daal di muñ waaw waaw daal di nañuy lor Seydina Muusaa ci ko ay kàddu lu ëpp mu daal di koy muñ kon nag euh, lii nii nii mooy du loo xam ne mooy li gën a garaaw <laughs> mooy du lu gën a metti ndax am na koo xamante ne mooy am nañu ku yàlla yónni woon moom itam lii dajoon na yu mel nii xanaa borom bi waxuñu ca suuratul Ahzab yaa ayyuhal laziina aamanuu laa takuunuu kallaziina aadaw Muusaa fabarra'ahu Allaahu mimmaa qaaluu wa kaana inda Allaahi wajiihaa waaw mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal bu leen mel ni ñi nga xam ne ñoom ñoo lor Seydina Muusaa ci seen kàddu yi jatt bi ñu ko doon wax waaw mu blessant yi parole blessante yi yi nga xamante ne buñ la ko waxee ñoo gën a garaaw waqa sihaam yi waaw jam-jamu xeec yi ci xol waaw lu ne wax nañ ko ko borom bi setal ko ca la nga xam ne moom la ñuy wax sori na ko te moom ku amuk dayo la fa boroomam tabaraka wa taala loolu la saa salaam di fàttali newe faqad udiya Muusa bi akthara min hada fa sabr waaw waaw akbar ne lor nañ Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam euh, li nga xamante ne nii mooy lu ëpp li euh, mu mu mu koy muñ kon nag jarul yi daan yi anta mooy yu mel nii bu ma ko gaaralati jaru ko jaru ko waaw jaru ko jarul dama koy dama koy gaaralati quoi voilà xam nga lii nii mu wax nii ci côté bii nag loolu nag mu ngi saxiix yi waaw loolu moom côté boobu mu ngi saxiix yi waaw <laughs> mu ngi ci saxiix imaamul Buxaari te loolu foofu lay wane ne affaire bi en fait Hunayn la woon voilà ghazwatu Hunaynin foofu la woon euh, la la xew-xew bi ama woon waaw waaw léegi nag waaja wax mooy dul xuwa lii lii nag ñaar ñi wax am na ñoo xam ne ci wàllam saar la woon bokkul ak dul xuwaysira mais waxoon na tamit voilà mais euh, bo bo Abdallah ibn Mas'ud imam al-Bukhari kitaabu fardul xumus baabu ma kaana nabi sallallahu alayhi wasallam yu'ti al-mu'allafatu al-mu'allafata quluubahum wa xayrihim a xayrihim min al-xumus mun haddathana Uthman ibn Abi Shayba qala haddathana Jarir an Mansour an Abi Wa'il an Abdillah mu ibnu Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala lamma kaana yawmu Hunaynin athara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam naasan fil qisma fa'ata al-Aqra' ibn Haabis mi'a min al-ibil wa a'ta Uyayna mithla dhaalika wa a'ta unaasan min ashraafil arab fa aatharahum yawma'idhin fil qisma qaala rajul wallahi inna haadhihi al-qisma maa udila fiha wa maa urida biha wajhullah fa qultu wallahi la ukhbiranna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fataytu wa akhbartuhu fa qaala man ya'dil idha lam ya'dil Allah wa rasuluhu rahima Allahu Musa qad udhiya bi akthara min hadha fa sabara waaw mu joxe fekk bi euh, màngum Hunayn wi am na moom ne dajee jox ki nga xamante ne jox ay nit lu ëpp lum jox ñeneen jox al-Aqra ibn Haabis téeméeri gëléem jox Uyayna ibn Hisn <laughs> doon gis ñaari kilifi kee Banu Tamim la jiite al-Aqra kii Banu Fazara <laughs> ki ci des mooy al-Abbaas ibn Mirbaas bi la al-Abbaas ibn Mirbaas daal di woon mer neen saa sam seetaatal li nga def saa saam looy joxe kii téeméeri gëlëm kii téeméeri gëlëm nga may jox lu xaaj xaaju liñ leen jox yeneen saa salaam seetaanal li nga def <laughs> jox ay kilifa ci arab yi nee na mu jox leen lu ëpp lu mu jox ñeneen kenn waaye ne lii moom déedéel bii moom jubuñu ci te soxlawuñ ci borom bi taxul nee na ma ne waat naa ci yàlla ma Ibn Mas'ud dinaa dem wax ko yeneen saa saam waxoo mu ne kan mooy jubal bu dee na man yàlla ak saa saa jubal jubal. yal na yàlla yërëm wala yërëm na Muusa alayhi salaam woloor nañ ko lu ëpp lii mu daal di koy muñ kon da gis ne gis nga jeexitalu bi ak xadiisu riwaay imaam Abu Daawud bi imaam euh, Arki boog ak Tirmizi bi ni mu jeexe daanaka lool benn la voilà bu dee yee nag dana benn waaye riwaay imaam al yooyu nga gis ne euh, lëkkaaleem ak suñu bunt bi yeneen saa salaam le fait que possibilité daal di toxal waxu koo xamante ne waxam waxu baaxul la toxal waxam loo xam ne mën naa indi ak yàqute Ibn Mas'ud ñëw wax ko yeneen saa salaam yeneen saa salaam inkaaru ko ci li mu def dana ko rek eh, waaye eh, ki nga xam ne mooy naa Muusa eh, moom de toon nañ ko lor nañ ko lépp lii mu daal di muñ te moom la boroom bi waxoon na ulaa'ika allaziina hadaahumullah fa bi hudaahum iqtadih ca suuratul an'aam yonent yi alayhi salaam ñooy ñi nga xam ne ñoom la borom bi gindi ñoom la borom bi jubal fa bi hudaahum ci seenu njub iqtadih dee ci niitlu dee ci eh, topp mu ngi noonu kon nga gis eh, foofu imaamul Buxaari bu dee côté boobu naka noonu al imaamu Abul Husayn Muslim rahmatullah alayhi daal na koy indi foofu dañ na lamma kaana yawma Hunayn sa Abdullah ibn Mas'ud ba léegi athara Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ah, après mu ne ginnaaw ci ñoom jox ñoom ñoom Aqram na Haabis Uyayna ak ñay nit yoo xam ne ci kilifaay arab yi eh, am benn waay fa qaala rajulun wallahi inna haadhihi la qismatun maa udila fiihaa wa maa urida fiihaa wajhullah qaala fa qultu wallahi la uxbiranna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa ataytuhu bima qaal qaala fa taghayyara wajhuhu hatta kaana kasarf kasirf mooy xonk cur ndax ci li nga xam ne moom la waaji wax mu ne faman ya'dil idaa lam ya'dilillahu wa rasuluhu ah, ana kan mooy jub bu dee dawam sallallahu alayhi wa daal di wu ñuy ah. Ah, mu ne yarhamu allahu Muusaa qad uutiya bi akthara min haadha fa sabar ah qaala imaam Ibn Mas'uud nag foofu dane laa jarama waaw laa arfa'u ilayhi ba'daha hadiisan ci la jële décision ne man de dootuma yëkkatil wax di ko toxal di ko wax yu mel ci yonent bay saa saa ba mukk waaw waaw kay mu ne noonu loom jeex na nii ma gisee lii ma ko wax toxalal ko ko gis ci xar karamam gi ni mu mere waaw ah, lool nag man dootuma ko toxalati la voilà waaw allahu akbar ah, wallahu taala ah, alam kon hadith bi mu ngi nii kon lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy lool mooy Ibn Mas'ud mooy bu dee aajo moo ko waral moo tax bi mu gisee ne aajo googu boo de toute façon après euh, dootul jariñati mu ne waat naa ci di la jël décision que ne moom dootu ko defati voilà dootul toxalati di toxalati yonent bi alayhi salaam euh, dara mais bi mu ko defee loolu aajo la woon ndax ji yàq gi nga xam ne moom lañ nekk mu daal di koy wax yonent bi alayhi salaam ngir mu daal di faj noonu mu ne daani anka faqad uudiya Muusaa bi akthara min haadaa fa sabar waaw kon nag mu ngi noonu wallaahu ta'aala a'lam hmm? voilà ci hadiis bi moom moom la yeneen saa moom la ñeneen ñi solo waaw mooy séddale ko mu doon séddale mais la ca kaw laa yuballighunii ahadun an ahadin min ashaabihi shay'an alimamu Tirmidi ak alimamu Abu Dawud ak Tirmidiyu rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo kon nag hadis bi loolu mooy kii bi daal waaw ah, bu dee ne am na aajo ci nga mën a defe yooyu bu dee aajo waralu ko nag waaw ah, waaye miin nettali rek ak toxal rek ca nguur gaak ña yor pouvoir ak bu ko defee ñuy xam ñu ñu lay ñu lay kii naan wala moom i mu doon de kii info di kii loolu Euh, nit ki na moytu loolu wallahu taala alam kon ci kaw noonu la buntu bi jeex bii di ñëw ñu gis beneen buntu muy chapitre deux cent cinquante neuf insha allahu taala ba léegi ci kitaabul umuur al manhi anha ci téere bi wax ay mbir yoo xam ne dañ koo xaraamal dañ koo tere allahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin